baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim xurrimat calaykum almaytatu waddam kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ba léegi ci ñetteelu laaya bi tàmbali nañ ko ci jotaay yi ñu génn mu ne xurrimat calaykum daldi nañuy xaraamal ci seen kaw yéen jaam ñi ngeen di lekk ak jëfandikoo almaytatu li nga xamante ne nii waddam wak li nga xamante ne mooy deret ci ñaar yiw ñaar yii ci lañu yemoon ci jataay yi ñu génn ñu ngi jeexale woon fi nga xamante ne nii ni nga xam ne noonu lañu gisee ci xadiis yi ñuy gis yi nga xam ne ñoo ñëw daldi yi nga xam ne dafa joy woon muy li nga xam ne médd ci kaw noonu la ko wax mu général moom moo ñëw daldi koy particulariser muy sunnaay yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi lool moo taxoon mu ne man damay daganal comme ni alquran di daganale di xaraamal man alayhi wassalaam comme ni alquran di xaraamale mu ne nag yuushiku ahadukum shab'ana muttaki'un ala ariyatik léegi nag mu ne nag mu ñuy mettre en garde moom yonent bi sallallahu alayhi wa di ñu yëgal ay peeru nit yoo xamante ne nii dinañu am ci kanam nga xamante ni ana lan la ñuy liggéey ko jëf mooy ne mu ne léegi rek nga gis nag lii ma leen wax ne man alayhi salaatu wassalaam damay daganal comme ni alquran di daganale di xaraamal comme ni alquran di xaraamale mu ne léegi rek yéen ngeen gis ndax espèce yoo yëlee ñoom xewaguñu woon ci dundam moom alayhi salaatu wassalaam bu ñëwee yaa fekk njàngum lam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu teg ko feetanaan nag koo xam ne nag shabaana day lekk ba koll bi day regg lekk ba mu toog di géex ak way di raay déq tanaan bay na naa kitaabullah walla ñun daal suñu diggante yéen daal man daal fii ku may wax ci diiney lislaam ji nag ma indil alquran ku may wax daal nag ma wax li alquran wax ku ma man da wax li alquran wax toppal ne man ay xadiis yi wóoruñu dara parce que dañ leen a liggéey leen a defar te kooku xamul ne comme li ñu waxoon iblisay wax ci xalam mooy wax ci xolam di wax ci làmmiñam ndax kat ñi nga xam ne ñoo fi indi alquran jooju mu ne moom ci lay jàpp ñooñu ñooy ñi fi indi xadiis yii di sahabatu rasulillah alayhi salatu wassalaam ñoo ko toxale ñaar yépp ci suñu sang di seen sang ñoom sallallahu alayhi wa sallam kon nag affaire baa ngi noo nële léegi nag mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay wax ngi gis waa ji kollam bi fees dell mu regg nag ndax ku regg da ngay fuuy léeg-léeg boo xamul sa bopp walla naan bay na naa kitaabullah waaye suñu diggante daal téere bi yàlla bee fi ne maa axal la ñun daal moom lépp lu mu daganal moom la ñuy daganal voilà lépp loo xamante ne nii moom la xaraamal moom la ñuy xaraamal tawaajooju kat waxul dëgg alquran lu bari lu alquran di daganal moom du ko def voilà yu bari surtout nag yi muy xaraamal yu bari da koy bañ koo gis ko mel noonu nga dégg ñenn léegi ñu leen di al alquran yi yun waxoon nañ bañ ko doon gis ci suratul da ca koor gi génn <laughs> kene ñooñ moom kenn waru leen a woowe loolu waa dañeen di woowe noonu ndax comme ni ñuy bañ comme xadar yi rek muy ñoom dañuy bañ dogal léegi waroom xam-xam yi far tudd leen qadariya voilà <laughs> voilà ñi nga xam ne comme si waa dogal te ñoom dañ koy bañ kon lu mel noon rek la waaye xam ngeen ne moos ki nga xam ne mooy alquraan yi mooy ki nga xamante ni day topp alquraan ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kook mooy koo xam ne kojug alquraan nga waaye ku melul noonu moom yow jàllal na li xaw ma loo doon mais tus kon nag affaire baa ngoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne am na ñoo xam ne nag noonu la ñuy naan walla jekki waaw muttaki'un ala ari'atik day lekk ba biir bi fees ba kollu bi fees dell mu daal di jonkon nag daal di jekki nag ca ñaari jekki waayam ya naan baynanaa kitaabullah waaye suñu diggante daal sii daal moom téere bi yàlla bi loo leen wax ñu naan loolu alquran a ko wax te ñoom ci boppam xamuñu sax alquran te bari na lu muy digle duñu ko def bari na lu muy tere yoo xamante ne ñoom ci lañuy ne kon nag affaire bango lii day wane ne kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo particularisé lii suñu borom joyal àtte bii moom tënk na ci li nga xam ne te loolu lépp borom beeg ko jox këne yenn medd yi moom dagan na waaye yenn deret yi loolu it dagan na kon nag ñu daal di jàll daal di continuer mu ne wala mul xinziir kon nag waa am na beneen bal ci ci wàllu deret yi bala ñoo jàll voilà mooy deret yi kon gis nañ deret yi nga xam ne moo xaram wa kon xurrimat alhamdulillah xaraamal nañ aleykum ci seen kaw almaytatu li nga xam ne mooy médd wat damo ak deret kon gisoon nañ waxoon nañ la ci suur saar bi ñu génnoon muy anaami foofu la ko suñu borom bu leerale ne aw daman masooha ne bokk na ci li nga xamante ne moom laa fekk borom aji lekk goo xam ne lu muy lekk lu loo xam ne mooy tu fekkuma lu xaram lu dul mu nekk loo xam ne médd wala deret joo xam ne day wal di génn lu bari loolu mooy li nga xamante ne mooy mooy li nga xamante ne nii loolu mooy li sobewu kanta bu dul loolu kenn xaraamalu ko ay ay yooyu loolu dañ koy jéggale kon nag loolu moo tax ki nga xamante ne nii moom day rendi lool nag dafa am ay àtte ki nga xam ne day rendi ay xar ki nga xam ne moom jazaar la comme koo xam ne boucher la wala mu nekk ci daral bi wala fi nga xamante ne ci fora bi fi nga xam ne fi la ñuy daal ci boucherie bi wala fi nga xam ne ci abattoir bi moom fi lay liggéeyee nga xam ne moom day rendi ay xar ak ganaar ak ay bëy ki nag ak yooyu la lim ci tey loji géléem wala daal lu mu ciy mën a def moo xam ay ginaar kese moom ndax moom moom ci wàllum poulailler yi lay liggéey kooku bu dee li rendi par bis dafa bari bu matee ñett ñaar ñaar kese ñaar ñett bu ko matee kooku moom mooy kenn doodu ko wax ne ko yow deret ji sobe la ci yow ndax lan taj mashaqqatu tajlibu taysir kooku dañ ko koy wàññil mooy boucherie bi boucher ki nga xam ne moom day rendi ay xar te tamit ki nga xam ne moom ci yooyu lay liggéey kooku mooy deret yéreem yi mu sol moom loolu par exemple man na koo jullee waaye à condition bu bañ a dem nag di julli ci biir nit ñi bu dee ci jàkka ji lay jullee boobu na fexe am ay yére yoo xam ne yére de rechange yoo xam ne da koy teg nee bu war julli jotee waree jot mu daal di summeeku yére yi muy liggéeyee teg nee dugg ci biir benn moo xam benn wanag daal di fay dugg summeeku jàpp daal di ñëw bu dooy am da jàpp ma summeeku daal sol yooyu dem ci biir nit ñi parce que day dajeeg nit ñi voilà léegi nag bu dee nag moom kesee julli wala yooyu moom wala mooy jiite te ñi muy jiite ñooñu ñoo ñoom ñooma yem léegi loolu mën nañoo jullee ci ci deret yoo jële ci seen yére yooyu tax te deret yi te loolu mooy du sobe ci ñoom ndax dañ leen koo woyofal ndax li nga xam ne al mashaqqatu tajlubu taysiir ci diine l'islam bi almashaqqatu coono tajlu su bu day dijji ak taysiir ak yombal loolu benn la waaye kantaa ki nga xam ne occasionnellement moom lay rendi li nga xamante ne mooy xar comme waa xam ne moom de toute façon moom loolu du métier voilà du métier lii nag ñu wax ci wàllu deret ji moom manqkatu foos bi ñoo yem ki nga xam ne moom lëgëyam mooy manque foos kooku xam nga ne la muy jële ca foos ba lool sobe la waaye bu dee ne loolu mooy liggéeyam ci la dëkk tout kooku mënuñ ko tout le temps ñu naan ko fu julli jotee su meyul sa yére yi kooku dañ ko koy jéggal mën naa julli ci yéreem yooyu même bu dee mel na noonu waaye mu respecté bu dee ne war a jullee mbooloo yi liñ la wax sànq walla du dem ak yére foosam yooyu nag taxaw ci biir sàtte yi déedéet loolu kenn du ko def du dugg ak moom ci jàkka ji déedéet mais bu dee fa muy liggéeyee moom ñu mel noonu lañu li gën tout le temps mooy ñu am yére de change waaye liñ la bëgg a wax alquran saa su ne l'islam day yombal day indi ak yomb yomb fooy jafeñ-jafeñ taxawee kon liñ la wax ci deret ji moo nekk ci manque foos bi waaye jaar waaye ñooñu dañoo wayadi surtout bu nawet bi ñëwee ñuy ubbi seen foos yi di ko fa sotti muy muy jàll doon ba ndox yi ndox yi taa bu charrette yi jàllee oto yi jàll lépp tis daal di laal yéeréy gaa yi te ñoom mënuñu def leneen kooku noonu dañ ko koy jéggal kenn du la ne yow fu mu la tise da nga doon dem jàkka mu tis la nga ne oh dem raxasiwaat booy demaat gaa yi teewaat jaral jaarat tëf affaire bi dalaat la wala sax yow birig yi ñu teg nga teg ci sa tànk mu barasteku nga daal di duggaat ci biir ndox mi loolu lépp borom bi yombala na ko danaan la hé waaw lii sobe la waaye man boroom bi lislaam ci boppam moo la ko wooya fal demal nga julli ji lii yàqul si dàqalu la dara kon nag affaire baa ngoog ndax yomb yombal gi nga xam ne alxanafiyatu samha muy asra mooy diine ji nga xamante ni dafay yomb suñu boroom yombal ko mu ko indi kon nag finalement mooy moom léeg-léeg rek lay rendi xanaa voilà man naa toog at mi at tabaski ba tabaski wala boo bu xew amee moom lay rendi xar quoi wala bu dëj bu bu daa am denn ngénte fee wala moom daa moom tudd wala ab xaritam am tudd wala tabaski moom loolu kooku moom kenn du ko ne bés bu rendee xar mi ree xar mi deret jooju di génn daal di laal yéreem yi bu gaaw kooku moom loolu sobe la voilà kenn du ko ne yow jéggal lañ la ko parce que du métier kooku du métier déedéedéedéedéet kooku moom du métier te liñ la wax ci wàllu ki nga xamante ne mooy sobe yooyu nga xamante ne ci wàllu deret yi ak fosse septique yi moo am ci ki nga xam ne dafa am incontinence ki nga xamante ne nii moom moom moom moom day am saw yoo xam ne day génn mbéewal yi day génn di tadu taxaw mooy léeg mooy ci bés bi bu ko ci dalee ñaar ba ñett doy na loolu mooy mooy bari na voilà mooy ne kooku moom bu ñëwatee même bu taxawee nga xam ne day jàpp waaye dafa am feebar boo xam ne saw yi day génn day di bañ defal ko ay poche yoo xam ne moom lañ ko defal ngir bu bu bu saw mi mbéywal bi di génn mu daal di nekk foofule kooku moom obligé wul soxlawul buy ñëw bu jàppee euh, affaire bi génnaat mu dem jàppuwaat dee def kooku day jàpp benn yoon kese jeex na bu jàppee jeex na day dem julli même bu dee mu ngi julli Eh, tuuru ndox yaa ngi génn di dem ci foofule poche boobu ñu ko ci defal loolu yàqul tojotul njàppam moo ki nga xam ne tamit ci wàllu ngalawal noonu la ci mel mooy ne moom looloo ko dal incontinence ci wàllu ngalawal nga xam ne moom bés bi daanaka fu mu toog mbir mi day dem rek feebar la ci moom day génn rek muy ngalawal saa su ne kooku dañ naan ko bu julli jotee damal nga jàppi boo jàppee rek doy na boo jàppee ba pare ngalawal bi di ñëw yooyu yaa ngi julleeg loolu tojotul sa jàpp xaw ma luy toj sa jàpp mais loolu ko voilà kon noonu loolu mooy